أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وطارق وما أدراك ما الطارق النجم الصاحب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر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 alayhi min allah alayhi rahmatu wa bari ci ba gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu baabu qiraatul qur'aan ba'da al hadath bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu njàngum alqur'aan ginnaaw toj ak leneen wa ghayri comme ak gisoon nañ ci hadith sayyidina abdullah ibn abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma muy hadithul baytuta bi nga xamante ne foofu fanaane ci ci kër yonent sallallahu alayhi wa di kër tantam sayyidatu Maymunata radiyallahu ta'ala anha ni nga noonu gisoon nañu buntu man lam yata baabu man lam yatawadda illaa min al-ghashyil muthqil maanaam buntu nit ki nga xamante ne du jàpp lu dul xanaa maanaam mu am ak eh, yëgdi maanaam ak fàddum xel moo xamante ne mu tar la maanaam bu diis la maanaam ci loolu rek moom la ñuy mën a maanaam jàppoo maanaam foofu dafa doon leeral comme niñ ko waxee ci suñu jotaay bi wees mi képp koo xamante ne danga ngaa am fàddum xel ci benn jamono ci jamono yi maanaam sa njàpp day daal di toj waaye loolu dañ koo teg ci charte ne maanaam mu nekk loo xamante ne dafa diis comme ni nga xamante ne noonu la nelaw di nekkee nelaw yoo xamante ne dafa diis loolu moom mooy waral ak fàddu xel ci kaw loolu loolu moom moo tax ndax comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon mooy ne nelaw du moom ci jëmmi boppam du ak toj waaye fu ñuy njortee toj la bërëb la boo xamante ne dañ ciy njortee toj moom la ñuy wax mazunnatul xadas niki noonu ak fàddum xel maanaam euh, euh, muy ñu naan ko perte de conscience maanaam perte conscience loolu euh, du loo xamante ne moom ci jëmmi bopp mooy jëmmi toj gi waaye fu ñuy mën a yaakaar la ne xëy na te dana fa am te duñ ko yëg niki noonu lu demee nekk kon moom moo tax lool ak xëm ak ak ak ndof moo tax nit ki tamit bu dofee benn jamono ak yu mel noonu yooyu yëpp dañuy waral ak wala xelam ak xelum yëkkatiku yooyu yëpp Euh, dañuy waral ak maanaam euh, ñu yeesalaat ak njàpp loolu moom moo tax mu ne baabu man lam yatawadda ki dul jàpp waxul ne bun maanaam ne lii day toj njàpp waaye dafa ne kii ki nga xamante ne du jàppoo lu dul ne ak fàddum xel mu diis boobu indi woon nañ ci xadiis sayyidatu Asmaa bi radiyallahu taala anha bi nga xamante ne moom la doon nettali ci euh, te seen waa kër solo ko ñu doon nettali xew-xew bi nga xamante ne moom mooy jullee gi ñuy jullee gi ñu doon jullee euh, euh, jàpp bi ñu jàpp jant bi te loolu tamit mu nekk loo xamante ne euh, dafa maam sayyidat Asma radiyallahu anha dafa fekke woon julli googa moom ci boppam am xelam faddu ci genn jamono mu daal di jël ndox sotti ko ci bopp bi loolu moo tax imam al-Bukhari indi hadith boobu ci bunt boobu bokk na ci li bunt yi ñu gisoon suñu jotaay bi weesu mooy baabu masir ra'si kulli maanaam buntu masa bi nga xam ne moom la ñuy masa bopp te lépp la ñu war a masa ci bopp bi amul lenn loo xam te ne war nañ ko cee bàyyi boobu gis nañ ci hadith sayyidina abdullah ibn zayd ibn asim radiyallahu taala anhuma moom hadith bi mel noonu insha allahu taala moom la ñuy gis ci buntu bii nga xamante ne moom mooy bunt bi ñu jëm moom mooy baabu xasli rijlayni ilal ka'bayni mooy baabu buntu xasli raxas ar-rijlayni ñaari tànk yi ilal ka'bayni ba ci dojjoor yi loolu moom mooy li nga amaanaam ne lii da imam al-Bukhari rahimahullah dafa nosee buntu bii ngir leeral ne kon tànk dañ koy raxas waaye du nekk loo xamante ne dañ koy masa comme li nga xamante ne noonu la ko chiites yi di waxe ni gi noonu ne dañ koy raxas te buñ koy raxas te dañ koy raxas ba ci dojjoor yi ndax alqur'aanul karim dafa ne war wa arjulakum ak ci meneen jàngin wa arjulikum ilal ka'bayni maanaam ba ci e, dojjoor yi maanaam nga gis ne kon niñ comme li nga xam ne noonu lañ ko gise woon noonu fam saxu bi ru'usikum wa arjulakum bu ne wa arjulakum bu boobaa mu daal di la mu maanaam mu daal di lëkkaloo ak ba maanaam ak euh, farsilu raxas leen kon bu boobaa euh, raxas leen lay lëkkaloo bu boobaa mu ne raxas leen arjulakum seen tànk yi ilal ka'bayni ba ci dojoori su fekkente ne waa arjulikum la maanaam bu boobaa mm, maanaa bi ci mën a am mooy ñaari maanaa bu njëkk bi moom mooy mu nekk jar bi nga xamante ne moom la ñuy wax jarul mu jaawara maanaam jaru maanaam ak dëkkaale ndax loolu dëkkaale loolu dana tax maanaam jar daal di am comme ni nga xam ne noonu lañ ko arab yi di wax naan juhra dabbin qaribin maanaam paxu mbëtt moo xamante ne dafa jege te waxuñu qaribun loolu moom day day am comme fii nii wa arjulikum loolu ngir mujaawara gi nga xamante ne moom la jaa mu maanaam dëkkaale dendaale gi nga xamante ne moom la dendaale ak euh, ak euh, biiru uusikum mu daa def kon wa arjulikum maanaam bu boobaa jar gi day daal di nekk jarul mujaawara loolu mooy benn bi ña ñaareelu maanaa bi nga xamante ne moom moo ci am moom mooy wa arjulikum boo leen di masa itam ngeen masa seen tànk yi waaye wax ci nga xam ne moom la wax ne ilal kaabay ni mooy wane ni su fekkente ne soluloo ay xuff kon bu boobaa da koy raxas ba ci dojjoor gi ngir ne masa maanaam fu ñu naan masa faw mu am ay limite te ngir ne xar kanam sax nga xam ne dañ ne dañ koy raxas wutaluñ ko limite waxuma laa nag li nga xamante ne moom mooy Euh, tànk amma bopp na moom karaw gi dafa maanaam moom lañuy ñuy masaa comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee woon ki noonu dañuy masaxaale nopp yi comme ni nga xam ne insha allahu taala dinañ ko gis ndax al uznayn al uznaani min a ra'si am na xadiis yu ko wax donte borom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuute nañ ci wéram ak ñàkk wéram waaye yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom daf daan masaa karaw gi daf daan masaa karaw gi ginnaaw gi mu masaa nopp bi te du yeesalaat ndox mi insha allahu taala danañu ko gis waaye fii li nga xamante ne moom la ci wax ne moom mooy tànk dañ koy masa dañ koy raxas te kenn du ko masaa ba mu def xanaa su fekkee sol nga te loolu tamit insha allah am na bunt ci kanam daañ ko gis mu daal di wax ne xaddasanaa bil isnaadi muttasil fii awwalil kitaabi ilayhi mu ne xaddasanaa nettal nañu maanaam Muusaa mooy te moom mooy Muusaa ibn Ismaayil al-Minqari al-Haafiz rahimahullahu taala muy Abu Salama nekkoon dakkantalam euh, moom moom la gën a siiwee mooy Abu Salama euh, euh, niki noonu siiwee na tamit ci turam maanaam muy Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki al-Basri moom waa Basra la rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn adduna ci weeru rajab atum 223 ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom solo nañ ci ñoom ci lu amul benn dig waaye ñi ci des ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ci ñoom ñoom muy imaamu Muslim imam at-Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jami' ñoom dañoo solo ci moom fekk dafa am koo xam ne moom moo nekk seen diggante moom mu ne qaala haddathana Wuhayb te moom mooy Wuhayb ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahili rahimahullahu taala Euh, dakkantalam nekkoon Aboubacar al-Basri al-Karabi moom tamit moom euh, moom tamit euh, Basra la moom mi ngi gane adduna ci lu cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom waa ashaabu kutubu sitta yépp solo nañ ay hadiisam mu ne an Amr moom mooy Amr Yahya al-Maazini te moom mooy Amr ibn Yahya ibn Amara ibn Tamim ibn Abd Amr ibn Qays al-Ansari al-Maazini rahimahullahu ta'ala waxoon nañ ne moom Amr ibn Yahya al-Maazini imaamu Malik rahimahullahu ta'ala ak imam Shu'ba euh, ak ak Khalid ak maanaam dañoo solo ci moom niki noonu euh, Euh, ak Wuhayb bii nga xamante ne moom la ñu tudd léegi niki noonu Sulaymaan ibn Bilaal ak ak Sulay ak Sufyaan ibn Uyayna ak ñeneen ñu dul ñoom ci ay ponkal ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom xam-xam yu màgg yi di kilifa yu mag yi ci borom xam-xamu hadiis yi rahmatullah alayhim moom tamit ansaari la moom mi ngi génn àdduna cent quarantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ay xadiisam an abi tey baayam Yahya ibnu Umaarata ibnu Tamim al-Ansaari al-Maazini moom waa Madinatul Munawwara la ala saakinihaa afdalu salaatu wa amrun déedéet amrun la amrun am waaw maanaam foo gisee amrun looloo ko wuteek Omar Omar maanaam du am waaw amrun moom day am waaw ci ginnaaw moo tax euh, fu moo tax am Abdullah ibnu Amr ak Abdullah ibnu Umar niñ leen di xàmmee moom mooy waaw gi ñu bind ci ginnaaw moo tax ci saxaaba yi radiyallahu taala amun amoon ñu tuddoon Amr waaye Seydina Umar ibnul Xattaab rek radiyallahu anhu moo tuddoon Umar maanaam bu xamante ne ayin mim ra rek la waaye bu fekkente ne Amr day am waaw loolu la moo tax ngi gis waaw googu ñu koy bind ci kanam waaye do wa an dégg kon maanaam moom dafa jëlee an abihi ci baayam te moom mooy Yahya ibn ta ibn Tamim al-Mazini al-Ansari rahimahullahu ta'ala mu ashaabu solo nañ ay xadiisam moom nee na shahidtu fekkee naa Amr Abi Hasan ah, moom ah, sa'ala muy laajte maanaam kon fi nga xamante ne ci suñu jotaay bi weesu xadiis ah, bi nga xamante ne moom lañ bisoon te moom mooy xadiis na Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la Yahya al Yahya ibn Amara ibn Tamim al-Mazini rahimahullah wax ne am na rajulan am na benn waay boo xamante ne qaala li Abdullah ibn Zayd dafa wax Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu maanaam ki nga xam ne moom moo doon laaj nag moom ñoom ay mbokk lañ moom mooy Amr ibn Abi Hasan moom moo laaj moo sa'ala moom moo laaj Abdullahi ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhuma moom gisoon nañ ko moom itam ci suñu jotaay bi weesu mooy Abdullah ibn Zayd ibn Asim ibn Ka'b al-Ansari al-Mazini an-Najjari al-Madani rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu waxoon nañ ne moom tamit mi ngi génn àdduna ci 63e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yawmul Harra maanaam moom ak Abbad boo xoolee Abbad ibn Tamim tamit day solo ci moom comme ni nga xamante ne noonu lañu ko gisee Abbad ibn Tamim boo xoolee ñoom ñii yëpp ay mbokk lañ maanaam Abbad ibn Tamim moom moo solo ci moom xadiis bi nga xamante ne moom mooy bi naan dañoo jàmbat ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam shukkiya ila nabi sallallahu alayhi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'an fi salah qaala la yanfarif hatta yasma'a sawtan aw yajidu riha xadis boobu moom Abbad ibn Tamim moo ko soloo ci moom comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon waaye kii keneen ki nga xam ne moom mooy beneen mbokkam bi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ñoom ay jarbaatam lañ ñoom ñoom ay jarbaatam lañ euh, beneen jarbaatam bi moom mooy euh, am moom mooy Yahya euh, ibnu Amara al-Mazini rahmatullahi ala al-jami' radiya anhum moo Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhu ñu laaj ko kon an wudu wudu i ci njàppan nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam fii tamit comme li nga xam ne noonu ñu ko gise woon maanaam day wane xër gi nga xamante ne moom la ñu xër ci di laaj sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak gëstu gi nga xamante ne moom la ñuy war di def yitte saa ne di gëstu sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak li nga xamante ne noonu la daan doxale ay jaamu yàllaam ak ci ay mbooleem doxalinam ci biir ak ci biti ci mboolem xaalam yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax moom mooy royukaay bu mag bi loolu bi mu ko xam te ne moom la ko laaj moo tax bi mu ko ko laajee mu ne fadaa mu laaj bi tawrin ci ab cin mim maa in bu ànd ak ndox maanaam ndab cin la loo xamante ne maanaam euh, boo xamante ne min maa in boo xam ne dafa am ndox maanaam dafa fees ndox li nga xamante ne nag moom mooy li tax mu laajte tawru bi moom maanaam moom mooy cin gi te laajul leneen waaye mu ne jox leen ma tawru maanaam jox leen ma waxul ne jox leen ma siwo waxul ne jox leen ma baat waxul leneen waaye dafa ne nañ ko jox tawru ndax dafa fekk ne moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëwoon seen kër jàpp laaj cin jàppoo ci cin loola loolu moom mooy tax moom itam bi muy wane ne yeneen bi defoon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu daal di koy mu daal di laaj moom it jëmmi mbir moomu te loolu day tegtale maanaam ni nga xam ne noonu la ñuy royee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci mbir yi gën a sew ba ci mbir yi nga xamante ne ñoom lañ jàpp ne daanaka ay détail la maanaam lii détail la jullit du ko wax ci mbiru yi bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abadan ndax dafay jàpp ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu def rek lu mag ma nga ca gannaaw te ba mu ko defee la secret bu rëy rëy làqu ca gannaaw loola mu tax fatawadda mu daal di jàpp lahum ñeel leen maanaam mu jàppul leen wudu ak jàpp annabi yi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu moom mooy muj maanaam mooy ijmal lii moom mooy ijmal léegi nag mu ñëw di def li nga xam ne moom la ñuy tuddee bayaan maanaam ijmal mooy dafa tënk mbir mi maanaam mooy daf leen a jàppul maanaam jàpp lépp ngi ci biir waaye nag léegi nag mi leeral jàpp googa maanaam kon dafa tënk mbir mi léegi mu def tafsir bi di di di firi di faran pàcc mbir mi mu ne fa ak fa a mu daa di di wengal ala yada yi ci loxom maanaam mu tuur ala yada ci ci mi mina tawri ci tawru bi ci cin la mu ne fa xasala mu daal di raxas yada yi ñaari loxoom yi salaasan ñett ñett yoon maanaam fii bu ñu xoolee xadis bi ak xadis yi nga xamante ne moom la ñu jot a gis boobu ba léegi ci wàllu gi da gis bu waxee ne mu raxas loxoom yi daal di koy joyal maanaam mooy ba ci teenk yi maanaam loolu lay tekki ngir ne euh, arab day wax loxo fekk lépp daf ci daf ko ciy jublu day wax euh, lii mu nekk euh, adul lii mu nekk ziraa lii mu nekk lii mu nekk kaff kaff mooy tënk euh, ziraa mooy lii mooy lii maanaam moom mooy kon loxo mooy përëg përëg moom mooy adul mooy fi doole yi di nekk xasab mooy ziraa ah tënk mooy loxo bi fii nii dégg nga kon tënk mooy ba ci conc yi përëg moom mooy fi doole gi di ne ah, yaa ngi dégg kon maanaam balaa yi ngay yegg si ci mbagg bi diggante conc beeg mbagg bi ah, léegi ah, tenk moom mooy li nga xamante ne moom la juróomi baaraam yi amee maanaam fi nga xamante ne tey kuy takk lam wala jaar wala wala wala wala montre wala yu mel noonu fi mu koy takk ba fi muy yegg si lool loolu moom mooy tenk waaye bu ñu waxee wor loxo ci cosaan kon loolu ñu bàyyi ko xel maanaam bu alquran muy xal alquranul karim wala sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suñu waxee loxo joyal ko loolu lañu ci nam moom maanaam ba keroog ñu koy leeral loolu moom moo tax nga gis ñuy wax ne dafa raxas loxoom yi te feeg ko maanaam buñ ko joyalee te feeg leeraluñu ba fan la rek maanaam li muy moom mooy lii moom mooy tënk yi loolu moom moo tax comme li alquran ne as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min allah wallahu azizun hakim mu nekk ki nga xam ne mooy sàcc bu góor bi ak sàcc bu jigéen bi dagg leen seen ay loxo mu nekk am maanaam ab mbugal moo xamante ne dafay njett day tax ba keneen du ko toppandoo bu tukkee ci borom bi subhaanahu wa buur yàlla subhaanahu wa taala bi mu waxee loolu mu ne fay la bu tukki fay la bu tukki muy muy fay boo xam ne kon loolu lañ leen faye nga gis ne euh, loxo rek la tudd te moo tax bu ñuy dagg comme loxo rek la tudd te waxul ba moo tax bu ñuy dagg euh, tënk gi la ñuy dagg kenn du dagg euh, ba ci mbagg yi ngir ne dañ ni loxo la alxuraan nee na loxo déedéet maanaam ngir ne bu ñu jooyalee baatu loxo ci alxuraan ak sunna te kenn préciser wu ko loolu lañ ci jublu te loolu moom moo tax suñu xadiis yi yii nga xam ne moom la ñu jot a gis ba léegi saa yu ñu waxee loolu rek fekk leeraluñ ko liñ ci nam moom mooy tinq gi mu ne faqasala mu daal di euh, raxas kon yadayhi loxoom yi maanaam mi ngi ci nam mu tënk yi salaasan ñetti yoon. summa topp add xala mu daal di dugal comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon bu boobaa euh, euh, cin li wala ndab day daal di nekkee ci ndeyjoor ji maanaam boo ko raxasee boo koy sotti da nga sottee da day nekk sa càmmoñ nga sottee waaye après da koy teg ci sa wàllu ndeyjoor su ko defee nga mën ci tibbee amma su fekkente ne lu demee nekk satala la wala butéel boobu moom ci càmmoñ ji lay nekk ngay mën di sotti di mën di tibb mu ne euh, moo tax mu daal di sotti nag mu daal di dugal nag bii faa loxoom daat koy dugal ci biir ci ndab li mu ne fa mad mada mu daal di gallaxndiku wastan shaqa mu daal di feraxndiku wastan sara mu daal di fiiru salaasan ñett salaasa gharafaatin ci ñetti ñetti tibb maanaam nga gis ne euh, kon ñetti tibb la tibb mu def ko mu ngir ne ñetti yoon la ko def maanaam comme li nga xam ne ci suñu xadis bi maanaam ci riwaayo bi bi mu ñëwee ci bële ci bi ñu weesu ci suñu jotaay bi weesu maanaam ci bunt bi ñu weesu da gis ne dafa wax ne yooyu daf koo def mu def ko ñetti yoon maanaam nga gis ne comme ñetti yoon la ko def kon ci ñetti tibb la ko tibb kon bu boobaa mooy mooy ne benn bu ci nekk ñetti yoon maanaam da koo defandoo mooy comme te loolu moom mooy ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci hadith Seydina Usman bi radiyallahu taala anhu maanaam mooy day tibb gallax di ko sarax di ko fiiru maanaam bu tibbaat gallax di ko wax sarax di ko wat lay def ba ñetti yoon summa topp add xala mu dugalaat yadahu loxom fa xasala maanaam nga gis ni bu ñu waxee ne dugal na loxoom gis nga ne tënk bi moo tax ñuy wax waaye du dugal loxo bi lépp taxul ñuy wax maanaam ba ci mbagg yi maanaam fa mu daal di raxas wajhahu xar kanamam salaasan ñetti yoon ci fas am anam raxasin bi nga xamante ne moom la ñu waxoon te loola gisoon nañ ko mu ne euh, summa topp xasala mu daal di raxas yadayhi euh, maanaam euh, fii nag bu ñu xoolee ci suñu xadis euh, bi nga xamante ne moom la ñu moom la ñu weesu dafa waxoon ne bi mu dugalee bi mu njëkkee sotti ndox ci loxoom bi mu mu ko raxasee ñaari yoon la ko raxas te fii nii ci suñu xadis bi ñetti yoon la wax maanaam mu mel ni kon xew-xew yi du ñu benn mu mel ni kon xew-xew yi mën nañoo bañ a nekk benn wala boog ci riwaay yi kenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo solo mbir mi juum ci ñi nga xam ne noonu lañ ko nettalee waaye waaye amaana tamit mbir mi dafa baamu dafa répété wu te loolu mooy tegtale bu boobaa mooy nekk lay bi gën a dëgër di wane ne hadith euh, bi nga xamante ne moom la imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ci bi mu wax baabul wudu'i marratayni marratayni foofu noonu daan ne indi hadith sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala daal di wax marratayni marratayni ñaar ñaar loolu day tegtale ne kon loolu beneen xew-xew la. maanaam du gis ne kon xew-xew yi ay xew-xew yu wuute la mu ne su ma topp add xala mu dugal yadawoo loxoom fa xasala mu daal di raxas euh, wajhahu xar kanamam salaasan ñetti yoon summa topp xasala mu raxas yadayhi loxoom loxoom yi marratayni ñaari yoon ilal mirfaqayni ba ci ñaari conc yi gis nga moo tax mu daal di koy leeral maanaam bu boobaa itam day raxasaale conc yi comme ni ko jamaahirul ulama waxe rahmatullahi alayhim mu ne summa topp add xala mu daa di dugal yadowoo loxoom mu ne fa masaha mu daa di masara sahoo boppam fa bala mu dëgmal bihi ma ñoom ñaar waa adbarati mu dummóoyu marratan be yoon waahidatan be benn maanaam nga gis ne kon masa bopp benn yoon lañ ko def loolu tamit li nga xamante ne moom moo ci moom la ci leeral maanaam moom mooy ne euh, euh, moom mooy ne dafa jël loxoom dugal ko maanaam masaa ci bopp bi euh, benn yoon waaye lii nam ko defee leeral nañ ko ci jotaay bi nga xam ne moom mooy bi weesu ci suñ xadis boobu mu ne summa topp xasala mu daal di raxas rijlayhi loxo bi maanaam tànk yi ilal ka'bayni ba ci dojjoor yi maanaam nga gis ne kon lii moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat xadis bi ci suñu buntu bi Euh, comme euh, hadith bii nga xamante ne moom maanaam li nga xam ne moom moo aju woon ci taxrij bi gis nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu euh, wal na waaye kon hadith bii dañ ciy jàngee ne tamit ne njàpp bu fekkente ne ndox mi doyut comme ni nga xam ne ndax am na ci yeneen i riwaaya mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa préciser dafa da biñ ko indilee ndox mi dafa fekk ne ndox mu doyutoon moo tax bu ñu xoolee xar kanam gi comme moom lay njëkk a jot ci li nga xam ne moom mooy farata yi yi ñuy raxas moo tax moom raxas na ko ñetti yoon waaye gannaaw ba loxo bi daf koo raxas ñaari yoon masa bopp bi benn yoon niki noonu tànk yi daf koo raxas ba mu set benn yoon ngir ne ndox ma dafa doyutoon loolu moom moo tax sayyidina Abdullah ibnu Zayd ibnu Asim radiyallahu ta'ala anhuma moom it bi muy nettali di wane ni mu gisee yenente bi sallallahu alayhi wa jàppoo mu doxale noonu ànd ak xam gi mu xam ne ñett ñett la ñuy def te bopp bi benn yoon lañ koy masa comme ni nga xam ne insha allahu taala daañu gis leeral ni bopp benn yoon lañ koy masa insha allah mu ne baabu buntu istimaali jëfandikoo fadli desitu wadu innaasi njàpp ak maanaam ndoxum njàppal nit ñi maanaam fii dafay imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay leeral ne maanaam ndoxum njàpp ak ndoxum nit ñi dañ koy ma euh, euh, def na ko mën a jëfandikoo te def na ko mën a jàppoo euh, buntu bii nag boo ko xoolee moom ak buntu bi nga xamante ne moom la ñu weesu woon te moom mooy bi muy wax naan bu ñu bu ñu raxasee karaw nit maanaam rax voilà maanaam ne ndox moom nga xam ne moom lañ jëfandikoo ba raxas ci karaw ak yu mel noonu loola maanaam mënef na cee jàppoo ak yu mel noonu ak it niki noonu bi muy wax tamit ne xaj bu fekkente ne dafa naan ci ndox. Euh, loolu bu ñu ko xoolee buntu boobu ak buntu bi dañ ci xamee ni imaam al-Bukhari rahimahullah dafa jàpp ne maanaam bu fekkente ne ndox mi dafa soppeeku te soppeeku bi taxu koo tar googu tar maanaam booba wàññiwut dara te loolu moom mooy ne day wane ni niy jéggale ci wàllu ndox euh, am na nag ñoo xamante ne dañoo jàpp ne imaam al-Bukhari yi dafa xaajale li nga xamante ne moom mooy euh, ndox yi ci ñaari xaaj kefe wuuteeg jamaahir maanaam ndax jumhur al jumhur ndax jumhur te moom mooy maaliki yi ak shafi'i yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo xaaj ndox ne ndox ñetti xaaj la moom mooy tahurun ak tahir ak najis naam am na yeneeni xaaj yu dugg ci biir yooyu lu deme nekk makruh maanaam ndox mu ñu sib euh, loolu tamit am na euh, loo li nga xamante ne moom mooy fii euh, lii waaye bu ñu xoolee ci tënk rek dañ naan ñett la maanaam mooy taxuurul taahir ak najis taxuurul mooy loo xam ne dafa laab moom ci jëmmi boppam waaye day laabalaate taahir mooy loo xam ne laab na waaye mënta laabal dara li nga xam ne moom mooy najis moom mooy ne ndox la boo xamante ne euh, ndox la moo xamante ne dafa sobewu ngir ne sobe def caa dugg ba soppi ko soppi ko cafka gi ak xet gi ak melo wi léegi nag fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, loolu dëgg-dëgg xaqiqatan bu ñu xoolee dinañ gis ne wuutewul ba tey ak boobu xeetu teqantal donte am nañu jàpp ne dafa wuuteeg loola waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiya yi rahmatullahi alayhim te bëri na te waa ahlul xadiis ñoo xamante ne loolu la ñu jàpp mooy ne ndox ñaari xaaj kefe la mooy tax taxuur ak najis mooy lu laab te laabalaate ak sobe maanaam mooy bu fekkente ne dafa am lu so lu laab lu laab lu dugg ci ndox bu fekkente ne soppi na cafka gi soppi xet gi soppi melo yi waaye soppi wén gi tarul googu tar bu boobu maanaam maanaam soppi ko comme lu ñu tuddee nabisu tamr na nabis comme nga jël gisoon nañ ko mooy boo jëlee tàndarma wala raisin wala dugal ko ci ndox ba ndox gi ba mu xaw a mel ni benn xeetu boisson nga xam ne euh, day da ci yor cafka gi wala nga jël ceeb dugal ko ci ndox ba ndox mooma jël caf kay cepp gi nga mën koo naan loolu noonu euh, waaye bu dee nabis la maanaam day dema dema dem il faut mu dem ba soppeeku maanaam day soppeeku bu baax a baax a baax ba nga xamante ne boo ko naanee da ngay mel ni kuy naan jus waaye loola am na ñoo xam ne loolu Hanafi rahmatullah alayhim dañ ciy mën a jàppoo waaye loolu ci jumhur loolu mënuñu cee jàppoo ngir ne par exemple ndox parce que loolu moom mooy lan moo tax ñu ne maa un lañ mën a jàppoo ndox mu ñu joyal wala boog maanaam mooy lan mooy mooy mooy almaul baaqi ala asli xilqati mooy ndox mi nga xam ne dafa def ci cosaanu ni ko borom bi subhaanahu wa taala binde maanaam milieu naturel bi ni mu fa mel noonu la génnewee bu fekkee milieu naturel bi foofu la safee xorom wala foofu la safee leneen loola garaawul waaye su fekkente ne ci milieu naturel bi dafa génne am leneen luñ ca yokk ba tax loola jox ko beneen gu loolu la ñuy wax maa un loolu ndox moomu day nekk loo xamante ne dafa du day day day na laab bu fekkente ne la ko soppi lu laab la waaye nag moo xam dafa soppi cafka gi wala xet gi wala melo waaye déebu ko mën a jàppoo comme ndox moo xamante ne tey fi mu toll ngir ne loola doodu tuddati ndoxum kese ndax dañ naan ndax maa un bilaa qaydin maanaam buñ la wax maa un mutlaq ñu ne maa un bilaa qaydin mooy ndox moo xamante ne amulu tënk maanaam tey bu fekkente ne dañ ne maa un euh, ñu ne ndox um ñu ne ñu ne masalan ñu ne ndox bu ñu bu ñu bu sotti euh, attaaya masalan wala café ñu sotti ko loolu tuddatul ndox wala ndox moo xamante ne dañ caa euh, dañ koo jaxase ak meew wala ñu jaxase ko ak leneen loolu tuddatul ndox maanaam loolu moom moo tax ndoxum suukar maanaam nga def ci suukar loolu tuddatul ndox wala ndox mu xorom loolu tuddatul ndox maanaam yu mel noonu nag loolu moom moo tax ñuy wax ne ndox bi nga xamante ne amul dara luñ ci tënk waaye nag. mu am teqantal goo xamante ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim def nañ ko te imaam al-Bukhari boo xoolee doxalinam xaqiiqatan loolu la gën a jege maanaam mooy teqantal googu nga xam ne moom la boroom xam-xam yi def rahmatullah alayhim mooy lan mooy ne masalan maa'ul ndox moo xam ne dañ koo jëfandikoo donte am na xayda am na tënk waaye maanaam mooy comme bu ñu raxasee bu ñu jàppoo ba ndox ma tuuru tuuruwaat ci benn bërëb masalan tey bu fekkente ne dama jël ndox maanaam siwo ndox nekk ca may raxas may jàpp waaye ndox mi may jàppoo ci siwo bi muy tuuruwaat ci biir bu ma raxasee sama xar kanam mu tuuruwaat ci biir siwo bi ma raxas sama loxo mu tuuruwaat ci biir ak yu mel noonu ndox mooma donte ndox mu ñu jëfandikoo la waaye ndox mooma ci li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim comme niñ ko gisee woon muy xanafi muy muy muy saa maaliki yi ak saa ak xanaa bi lay rahmatullah alayhim ndox mooma ndox mu laab la tey laabalaate ba tey. maanaam féeg cafka gi ak xet gi ak melaw yi soppeekuwul waaye amma xanafi rahmatullahi alayhim ndax li ëpp ci ñoom loolu lañ def moom mooy riwaaya bi nga xamante ne mooy riwaaya imam imam bi ci jëmmi boppam mooy imam Abu Hanifa ak al-Qadi Abu Yusuf ñoom rahmatullahi alayhima ñoom dañoo wax ne ndox moom ndox mooma dafay nekk loo xamante ne day sobewu ah, amma fi nga xamante ne moom lañ ko teg lool daa ci ñëw insha allahu taala ci biir xadiis waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, jumhur ñoom ndox mooma dañoo gis ni comme soppeekoo gut ba tey baax na maanaam donte mëneem na ko tuddee maa'un mus maanaam mustamal am na ndox moo xamante ne moom lañ tuddee maa'un musaxxan maanaam mooy ndox moo xamante wala maa'un musammas maa'un musaxxan mooy ndox mu ñu tàngal maanaam ak maa'un musammas mooy ndox moo xam ne dañ koo teg ci jant bi ba mu tàng yooyu masalan ay ndox la yoo xamante ne dañoo am tënk waaye terewul laat nañ te laabalaat. waaye dañuy sikku ca jàppoo fekk ñi ngi def ci seenu tàngoor googu ndax lan ngir ne day tax ba nit ki concentration bi mu war a am dootu ko mën a amati loolu moom moo tax tamit bu seddee lool wéet génn xeetu sedd gi googu itam su dee am nga beneen dañuy sit nga jàppoo ci booba ngir lan ngir ne day yàq sa concentration ci wàllu njàpp bi nga xamante ne moom nga war a jàpp ngir ne jàpp jaamu yàlla la boo xam ne dafa ànd ak dafa ànd ak teewlu ak ci borom bi subhaanahu ak fas gi ngay fas yéene ci sell maanaam ci teewlu gi ngay teewlu jamono ji nga koy def ci ne yaa ngi set tamit di deñ ci mboolem tilim tilim yi te fas nga ko yéene ci loola maanaam noonu da nga ko war a dund daal waaw loolu nag moom mooy li nga xamante ne moom moo tax waaye tamit bu fekkente ne ndox la boo xamante ne masalan ndoxum teen waaye teenu yi nga xamante ne ñoom ñooy teenu ñi ñu alak comme waa samut fa ñu rob ñoom boo rob seen teen ya ndox moomu masalan dañoo sib tamit ku ca jàppoo yu mel noonu yooyu dañ koo sit maanaam comme bu ñu alagee ab dëkk ndox moom ndox moo fa ne foofu ndox moo ñu alag noonu ñooñu dañoo sib ku ca jàppoo maanaam ak xeet yooyu noonu ak ndox moo xamante ne bien sûr dafa am ay microbe maanaam ay feebar mën na la ci fekk ak yu mel noonu yooyu maanaam di ko jëfandikoo rawatina naan wala yu noonu lool tamit ak maanaam sibel daf ci daf ciy dugg waaye bu fekkente ne yooyu yëpp nekku ci nag ndox moomu kenn du ko maanaam kenn du ko sib te maanaam mu mënit na koo jëfandikoo loolu moom moo tax maa fuqaha maliki rahmatullah alayhim daan ne ndox mi nga xamante ne mooy ma'un musta'mal moom dañoo sib ku ko jëfandikoo maanaam donte dagal na laat na waaye dañ koo sib ni ngi noonu ndox mi nga xamante ne xaj da caanaan loolu dañoo sib ku ca jàppoo donte laat na ci ñoom te laa balaate dégg nga kon waa waaye bu dee ci ñi ci def dafa sobewu bu dee ci yeneen fuqaha yi dafa sobewu waaye fuqaha maliki rahmatullah ñoom dafa laab ci ñoom euh, waaye dañ koo sib dégg nga kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo wuutal maanaam moom mooy euh, moom maanaam waaye nag fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay leeral beneen masala fii beneen mbir lay leeral fii ci bunt bi mooy ne su fekkente ne soppeeku gi mu soppeeku dafa woyof soppeeku bu woyofee loola mënees na caa jàppoo wuuteeg lu bari ci fuqaha yi li ñuy wax nga xamante ne ñoom bu xësee ba soppeeku yenn soppeeku yi dootuñu ko dootuñu ko baale waaye nag bu fekkente ne am na lenn loo xam ne lu ñuy jéggale la mooy su dee dafa mbir la moo xam ne dafa naqaree mooy tudd ko masalan tey comme boo demee ci suñu kër yi KMR par exemple da ngay gis ne ndox mi lu ci ëpp ndoxum ndaale day faral di niin maanaam lu tax ngir ne euh, bu ñu togg bu ñu laalee lu niin wala yu mel noonu laal pot ndaali pot ndaali bu duggee ci ndox mi da ngay gis ndox mi niin maanaam ni muy àndee niin ak niin googu yooyu dañ koy jéggale ngir jafe gi mu jafee mooy te ko ak yu noonu wala ndox moo xamante ne dafa tiim ab garab comme masalan nga yor maanaam mu tiim garab euh, xobu garab yi di ci dal ba ba soppi cafka ak yu mel loolu tamit dañ koy jéggale ak yu mel noonu wala boog nga yor ab butéel butéel goo xamante ne euh, dafa defoon essence wala goudron wa wala yu mel noonu wala ba bërigo gu meloon noonu nga def ci ndox ndox mi yor xet yor yor xet gi waaye yorul cafka gi yorul cafka gi ki noonu yorul melo yi waaye yor na xet gi loolu ba tey dañ koy jéggale yooyu yëpp dañ koy dafa bokk ci ndox yi nga xamante ne dañ leen di jéggale euh, fii nag imaam euh, al-Bukhari rahimahullah dafay leeralaale bunt boobu ne am na yoo xam ne quand même dañ koy jéggale te ndox moomu su fekkente ne loo euh, su fekkente ne dafa am genn xeetu soppeeku wuuteeg li nga xam ne moom la fuqaha yu bari di wax mais ndox moom ba tey dañ koy jéggale moo tax euh, Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu nee na man dama gis yenent bi daf ko gént yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàppoo ci ndox boo xamante ne dafa na soppeeku voilà nee na ma gis mu jàppoo ko te fekk moom dafa jàppoon ne ndox moom comme fuqaha yu bari niñ ko jàppe ne ndox mi bu xësee ba soppeeku yenn sopp léegi dootuñu ko jëfandikoo comme imam al-Bukhari yi li mu jàpp nii ne ndox bu soppeekoo soppeeku bu woyof garaawul loolu fuqaha yu bari jàppuñu ko moo Cheikh Tidiane radiyallahu anhu noonu la jàppoon moom tamit comme fuqaha yu bari niñ ko jàppe waaye mu ne ba mu gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam ma jàppoo ci ndox mu mel noonu moo tax mu ne moom moom ginnaaw boobu mu jàpp ne kon ndox moom ma jàppoo ci ayub maanaam comme ni imam al-Bukhari jàpp rahimahullah voilà maanaam kon euh, loolu moom mooy euh, loolu tamit day wone fiqh imam al-Bukhari maanaam ni mu nekkee imam ba ci domaine fiqh comme ni nga xamante ne noonu la ko Abu Mus'ab wala bo Amr ibn Amir al-Fallas wala rahmatullahi ne imam ni Muhammad ibn Isma'il faqihu hadhihi umma ne imam al-Bukhari moom mooy faqihu moom mooy boroom xam-xamu fiqh xeet wi mu ne waa amara maanaam foofu mu wa amara Jarir ibn Abdullah te moom mooy al-Ansari al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne dafa tuuboon ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam juróomi weer la dafa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu al-Bajali gisoon nañu ay xadiisam moom euh, moo xadis bu ñu ñu mujjee gis ci kitaabul ilm ci wala ci kitaabul iman moom la maanaam kitaabul imaan xadis bu ñu mujjee woon a gis foofa moom la maanaam mooy xadisam bi nga xam ne mooy xutba mooy addiinu nasiha maanaam xadis boobu moom mii moo ko solo naka noonu jotoon nañ gis ay yeneen xadisam ci suñu jotaay maanaam moom euh, mu ne wax na ahlahoo njabootam an yatawadda'u ci ñu jàpp digal na leen ci ñu jàpp bi fadli ci ndefitu siwaat yi Euh, soccam maanaam euh, l wax ji nag al imam ibnu abi shayba ak ad-Daaraqutni ak ñeneen ñi lu ñoom jëlee nañ ko ci Qays ibnu abi Haazim te moom ki nga xam ne moom maanaam moom moo soloo ci waa euh, ci al ashratu al mubashsharuna bil janna ñoom moom mu soloo ko ci sayyidina Jarir ibn Abdullah radiyallahu taala anhu moom nag ni nga xam ne noonu la ko waxee maanaam ngir wax wi dafa bëri ay maanaa yu mën a yanu waaye li nga xam ne moom la ko waxee moom mooy dafa ne Jarir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu daan na sotti ba noppi jël sotti gi daal di koy dugal ci biir ndox mi maanaam yëngal ko ci biir ndox mi euh, ba pare daal wax ne gaa yi maanaam njabootam ne leen mën ngeen cee jàppoo maanaam kon ngir ne la ngir xam nga sotti bi awudul la boo ko jëlee nga dugal ko ci biir euh, potu ndox potu ndox wala yu mel noonu nga yëngal ko maanaam dana ci bàyyi ceeb ka ni ki noonu ngir ne arak ay eh, goot maanaam dafay dafay nooy te ngir léeg-léeg sax da ko ci daan dugal bàyyi ko ci ngir mu mën a nooy ba tey maanaam ngir bañ mu wow waaye bu bu ko yëkkatee soccoo bu ko ci dugalee ba tey garawul après day wax ne gars yi mën ngeen a jàppoo ci ndox mooma maanaam loolu mooy wane ne bu fekkente ne soppeeku bi nga xamante ne moom la soppeeku taxu koo garaaw torop loola dañ koy jéggale loolu moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullah daal di indi wax ji nga xamante ne moom la wax mu ne qaala qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana Adam te moom mooy Adam ibn Abi Iyaas naam moom mooy Adama ibn Abi mooy Adama ibn Abdurrahman al. marwazi at-tamimi al-khurasani rahimahullahu taala al-asqalani moom abul hasan moo nekkoon dàqantalam comme niñ ko xame woon mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom abul hasan al-asqalani bi rahimahullahu taala imam al-Bukhari ak imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ak ibn Majah rahmatullahi alayhim ñoom ñoo solowee ci moom directement qaala haddathana Shu'ba moom mooy ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi rahimahullahu ta'ala Abu Bistam al-Wasiti moom hadiisam yi ashaabu naanam moom Abu Bistam mi ngi gane àdduna quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy amirul mu'minin ci xam-xamu hadiis moom comme ñi nga xam ne noonu lañ ko xam ne kenn du laaj ay mbiram moom imam Shu'ba rahimahullah Euh, waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ay xadiisam moom waa Basra la qaala haddasanaa al-Hakam te moom mooy al-Hakam ibnu Utaybata al-Kindi rahimahullahu ta'ala dàqantawam nekkoon Abu Muhammad Abu Abdullah Abu Umar mi ngi gane adduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, wa sallam Euh, moom ci taabi'i yi kon la bokkoon rahimahullahu ta'ala euh, léeg-léeg nag day def tadlis waaye imam Shu'ba ku mu ci moom rek parce que bàyyi na xel ndax tadlis waaw da ngay waaw wala déet ci xadis bii nii moom dafa ne qaala dafa ne sami'tu dégg naa Aba Juhayfa te moom mooy euh, moom Abu Juhayfa moom mooy Wahb ibn Abdullah Euh, as-Suwaa'i radiyallahu ta'ala anhu moom waa Kuufa la maanaam nga gis ne kon suñu xadis bi euh, da dafa dafa transversal maanaam euh, maanaam da ngay gis ne Adama ibn Abi Iyaas moom Asqalaani la Palestine la dëkk Shu'ba moom Basra la dëkk al-Hakam Euh, rahimahullahu taala moom waa Kuufa la niki noonu moom ne sami'tu Aba Juhayfa radiyallahu taala anhu euh, mooy saxaaba boobu mooy Wahb ibn Abdullah al euh, as-Suwa'i al-Kufi rahimahullahu taala ñu ko doon mu gën a siiwee ci Wahbul Xayr comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon gisoon nañ ko moom tamit moom gisoon nañ xadisam mi ngi génn àdduna 74e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nga xam ne da daan ànd ak Seydina Ali karramallahu wajhahu di sahaaba boobu nga xamante ne moom moo daan euh, taxaw ci kanamu Seydina Ali bu daan xutba moo yore woon tamit lépp lu aju woon ci wàllu euh, euh, police yi police maanaam police bi moom gisoon nañ ko moom gisoon nañ xadiisam ci baabul ilm baabul maanaam ci kitaabul ilm moom kon mi ngi génn àdduna soixante-quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadiisam yi ñu ngi ci kutubu sitta mu ne yaqulu nee na xaraja génn na alaynaa ci ñun rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bil haajira ci ci tàngoor maanaam ci euh, bëccëg bëccëg gu tàng mu ne fa utiya ñu daal di ko indil nag bi wudu'in ci ak ndoxam njàpp fa tawadda mu daa di jàpp fa jaala mu daa di nekk nag annaasu nit ñi na ñuy jël di jël min fadli ci ndesitu wudu'ihi ak njàppoom fa yatamassahuuna ñuy ñu ci ñu koy ñu ñu koy raayo ñuy raayo bi ci ndoxum njàpp moom maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa dafa jàpp bi mu jàppoo ba noppi daal di teg ndoxum njàpp mi maanaam li des ci ndoxum njàpp mi nit ñi nag jël ko di ko di ko raayoo fa salla mu daal di julli annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam az-zuhra maanaam tisbaar rak'atayni mu nekk ñaari rakka wala asra mu julli e, takkusaan tamit rak'atayni ñaari rakka e, wa bayna yaday fekk nag ci kanamam ci mi ngi feetegoon anazatun mooy anaza mooy xeej wala boog ab kaan bi nga xamante ne dafay am xee day am e, xeej day am lu sew wala boog day am Euh, weñ goo xamante ne moom moo ci nekk comme li nga xam ne noonu lañ ko gise woon euh, loolu nag kon xadis bi dafay wax day wane ne day barkeerlu ci yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa dafa jaadu te dafa nekk loo xamante ne lu rëy rëy beneen bi ci def mooy day wane màggaayu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yi radiyallahu anhum nañ ko xamee woon ngir ne moo tax sax bu daan euh, bu jàppoo nga gis ne ñu xëccoo li nga xamante ne moom mooy Euh, ndoxum njàpp mi li nga xamante ne nag moom la ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala indee fii moom mooy ne sahaaba yi radiyallahu anhum loolo desoon ci ndoxal njàppal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne dafa laal jëmm yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax ñoom dañ ci barke barkeeloo beneen bi ci des moom mooy ndetitu njàpp njariñ gu mag moo ci nekk te loolo aw ñëw na ci hadith sayyidina Ali bi karramallahu wajhahu nga xamante ne dafa jàpp ba noppi daa di naan li def ci ndoxum jàpp mi ngir ne nii laa gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def ko ngir maanaam ne barke bu ci nekk te bokk na ci njariñ yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk mooy day waral ak njub maanaam nit ki li muy jàppoo maanaam pot bu mu jàppoo wala boog satala gi wala yu mel noonu wala bu dee ci siiwal ndox moomu mu naan ci maanaam loolu day da koy may ak ak njub ak ngindeeku ngir barke jàpp gi nga xamante ne moom la ci jàppoo kon loolu day tegtale ne ndox mooma laab na te laabalaate waaye loola laaj bi day daal di mën a nekk fenn mooy ne bu jëm yeneen bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moom barke bu rëy maanaam dëgg la ne yeneen ci bi moom ci boppam noonu la mel waaye lan mooy wane ni keneen mën naa nekk maanaam mën naa mel noonu dañ laan na xadis bi nga xamante ne moom moo nekk ci euh, mooy mooy mooy bi ñëw ci Euh, al-imam Ibn Asakir solo ko niki noonu euh, imam al-Hakim rahimahullahu ta'ala tamit solo na ko euh, ne Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhuma moo nettali ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa leen fekk ñoom ñuy jàpp ñu jàpp ci ndoxum Zamzam bi mu ñëw ñëw ne ndox maanaam ñoom barke maanaam bañ jàppoo ba pare la ca moom la jël nga xam ne jullit ñi dañ ci doon dugal ci loxo moom la dem jël ko raayoo ko ñu ne lu tax lan la ci jublu ñu laaj ko mu ne yarju yi barakata aydil muslimin def cee yaakaare barke loxol jullit ñi maanaam loolu day tegtale ne mbir mi du yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko jagoo amaa nag laaj bi nga xamante ne moom la laaj ana lan moom moo tax sahaaba yi radiyallahu anhum taxaluñ ci ñoom ne gannaaw ga bi gannaaw bi fi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw jugee ana lan moom moo tax ñoom di doonuñu woon continuer di def loolu maanaam di dem di jël euh, kiiwu jàmbur di maanaam ñoom Seydina Aboubacar ñoom Seydina Omar radiyallahu anhu ak ñeneen ñu mel ni ñoom nga xam ne ñu ponkale saxaaba yi radiyallahu anhu hatta taabi'i yi doonuñu ko def ak saxaaba yi radiyallahu ta'ala bu boobaa tontu bi yomb na moom mooy lan moom mooy ne euh, loolu buntu la boo xamante ne soo ko ubbee ngir ne euh, buntu la boo xamante ne. Euh, buntu dafa dugg ci buntu barkeelu fet waaye dafa dugg ci buntu taskiya maanaam ak buntu maanaam mooy ne diw ku baax la maanaam day duggu ci buntu tamit euh, euh, buntu ak jagle ndax ndax du képp kenn ci moo moo ndax maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi sóobu ci yoonu yàlla maanaam bu ñu yeggee ci yenn niveau yi ñoom dinañ xam ne am na niveau bu nit ki di yegg ci lay mën a amee martaba boobu maanaam ñuy war di barkeelu ci ay yëfu ci ay ci ay objet am ci ay yaramam ci lépp maanaam ñuy barkeelu ci moom ci loola waaye du képp kenn la ñuy barkeelu noonu ci ay mbiram maanaam ci ay defitam wala yu mel noonu euh, ngir maanaam ne loolu dafa am loo xamante ne nit ki ci yaramam lay nekk maanaam jëmmam bu demee ba mel noona ba yegg foofu niveau boobu maqaama boobu ci lay amee barke boobu donte naa nekk ci jullit bu ne donte am maanaam jullit bu nekk am na barke bu ndaw bu ne ci yow loolu moom yaakaar naa ne ñaari jullit duñ ci werante mooy jullit bu ne am na ak niiw ci barke bu nekk moom te loola nag nit ki bu ko neex mën na cee barke lool waaye euh, ngir ne loolu bu ñu toppee bunt boobu nit ñi mën nañoo dugg ci ay dérives yoo xamante ne ñun gis nañ ko ñun wolof yi xam nañ ci dara dérive yu métti yooyu nag sahaaba yu radiyallahu anhum moo tax ñu tëjoon buntu boobu bañ koo jëfandikoo ñoom maanaam bañ koy di doxale en tout cas ci mbooloo wala boog ñu koy doxale ci ñoom comme ni nga xamante ne noonu tamit la ko taabi ak taabi taabi ñàkka maanaam doon maanaam doon noonu ñoom lañ noonu lañ doon sàmmonteeg mbir mooma ngir ne am na mbir yoo xamante ne soo ko ubbee ku nekk di ko def ku ne wala ñu koy def maanaam dérive yu méttee méttee métti lay indi te loolu noonu mooy li nga xamante ne eh, ñaari nit ñu xellu itam duñ ci werante loolu moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum tëjoon buntu boobu waaye teg telewul ne barke boobu ci ñooñu rek la la yem waaye nag loolu itam dafay beneen mbir la moom mooy ne moo tax ne képp koo xamante ne moo maanaam mooy barkeelu ci jeexitalu nitu yàlla yi ak nit ñu sell ñu loola maanaam lu dagan la te tax lu yelloo loola maanaam yemul ci dagan waaye dafa yelloo te loolu Ah, maanaam mboolem surraax yi mooy al-Hafiz ibn Hajar imam an-Nawawi moom ñi sarah hadith bi yëpp moom imam Badruddin al-Ayni ak ñeneen a rahmatullah alayhim ñoom ñëpp suñu yeggee ci hadith yu mel ni dañuy wax ne loolu day tegtale ne barke ci maanaam ah, ah, at-tabarruk bi saalihiina wala bokk at-tabarruk bi asaari saalihiina maanaam dañ naan hadith bi bokk na ci li liñ ciy jàngate moom mooy barkeelu ci jeexitalu nit ñu sell ñi nit ñu baax ñi te kon loolu mënuñu ko yemale rek ci ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noonu la doon doxale kon xadis bi imam al-Bukhari euh, rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat euh, dina ko indiwaat ci xadis numéro cent quatre-vingt-seize ak trois cent soixante-seize ak quatre cent quatre-vingt-quinze ak quatre cent quatre-vingt-dix-neuf ak cinq cent un ak six cent trente-trois ak trois mille cinq cent cinquante-trois ak trois mille cinq cent soixante ak 4328 ak 5786 imaamu muslim rahimahullahu taala dana ko indi ci ñetti bërëb indi na ci ñetti bërëb ci xadis numéro 503 naka noonu indi na ko xadis numéro 2497 imaam Abu Dawuda indi na ko ci xadis numéro 688 imaam uh, at-Tirmidhi indi na ko ci xadis numéro 197 imaam uh, an-Nasa'i ak imaam Ibn Ma imaam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro a ak 400. 70 ak 772 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko ci bërëb yu bare bare bare kon wa ashaabu kutubu sitta imam Ibn Maaja rahimahullah moom moo indiwul suñu euh, hadith bi mu ne wa qaala Abu Musa mu euh, sidna Abu Musa euh, al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu moom dafa wax maanaam moom mooy Abu Musa mooy Abdullah ibn Qays ibn Sulaym al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu moom ñu gën a siiwee ci dàkkantalam mooy Abu Musa ba ñu baree bëri xamuñu sax ne Abdullah ibn Qays la tudd moom moom kon waa moom it waa asxaabu kutubu sitta solo nañ ay xadiisam radiyallahu ta'ala anhu maanaam lii maanaam mu nekk loo xamante ne mu muallaq la waaye insha allahu taala imaam al-Bukhari dana ko indiwaat ci kanam. maanaam dana xadis la gudd gudd boo xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indi ca kanam waaye rek dafa am lenn loo xamante ne moom la ci moom lay indi fii mu ne daa dafa laaj annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi qadahin bi qadahin ci ak ndab maanaam min maa in boo xamante ne ma fii nekk na ca maa un ndox maanaam ñu gis ne min maa in fële ci kanam ca gannaaw maanaam mooy fii fiihi maa'un lay tekki maanaam ndox a nga ca biir fa ghasala mu daal di raxas yadayhi loxoom yi wa wajhahu ak xar xar kanamam fiihi ci ndox mi maanaam kon lu tax imaam al-Bukhari indi taaliq bi maanaam dafay leeral fa anam gi nga xamante ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wa defoon maanaam la tax maanaam mu indi xadiis bi ci kaw moom lay leeral fii ne ne euh, bi mu koy euh, kii def koo raxas maanaam dafa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam deful rek jàppuwul ci biti nii wala raxasul ci biti déedéet bi muy julli ñaar rakkaay ngir ne xadis bi ñu weesu am na tamit beneen mbir mbir bu ci beneen mbir bu ci nekk boo xam te ne mat naa bàyyi xel mooy ne euh, ñaari rakka ñaari rakka maanaam la julli tisbaar ak tàkkusaan ngir ne daf leen a boole woon ngir euh, maanaam tukki gi nga xamante ne moom moo amoon waaye fii nag yeneen maanaam Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu day préciser leeral naka la njàpp la amee woon maanaam loolu maanaam ak tamit lu tax imaam al-Bukhari rahimahullah mën a layee xadis bale moom lay leeral fii maanaam moom mooy ne dafa raxas xar kanamam wa wajhahu maanaam dafa raxas ay loxoom wa wajhahu ak xar fii ci biir ndox mooma wa majja mu daa di mu daa di euh, daa koy serete maanaam mooy def ko génne ko ah. fii ci moom summa topp qaala lahuma mu daal di leen di wax ñoom ñaar maanaam moom ak bilaal mu ne leen ishraba ishraba naan leen minhu ci moom wa afrigha te na ngeen ko sotti ala wujuhikuma ci seen xar kanam yi woon ak seen baat yi maanaam fii lan moo léegi xadis bi dafa am benn lënt-lënt bu ci ne moom mooy ana lan moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala di wax mbir mi te waxul waxu jàpp ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàpp na waaye li nga xam ndax ndax buntu bi mi ngi tudd fadl wadu innaasi maanaam ndefitu njàppu nit ñi ngir ne fii ñaar mbir moo mën a nekk bu njëkk bi moom mooy ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay war ne wane ne ndox mu ñu jëfandikoo moo xam jàppoo nañ ko wala jàppoowuñ ko waaye jëfandikoo nañ ko mooy maa ul mustaamal loola dagan maanaam mënef na koo jëfandikoo wala boog mu am loo xamante ne dañ ko tee def te mu soppi ko ngir ne bu ñu ci raxasee suñu xar kanam raxas ci loxo maanaam xet gi te yeneen bi sallallahu alayhi ku nekk xam na ne dafa am xet bu nekkoon ci moom mooy xetu parfum misk boo xam ne moo dàq sax misk lañu moo dàq sax misk te bu ko defee ndox moomu dina dina am trace boobu dina am ci dina am ci ndox moomu loolu moom moo tax ak beneen bi ci def moom mooy ne bu raxasoo moom yi maanaam buñ ko buñ maanaam lu ñu raxasoo ngir ne comme li al imam ibnul Munzir wax rahimahullah borom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ne su fekkente ne nit ki dafa jàpp ndox moo ma def ci moom ci yaram wi ndox moo ma nekkul ndox mu sobewu ngir ne bu ko laalee yaramam gis nga bu ko laalee bu laalee yére bi yére bi duñ ko sobewu na ngir ne ndox ma nga laaloon daa sobewu wuuteeg li nga xam ne moom moo loolu moo tax loolu amaan na mooy raddu bi gën a mooy mooy tontu bi gën a leer ci tontu bi ñu mën a tontoo xanafiyee rahmatullah alayhim ci seen mazhab maanaam ci ni ñu gisee ne ndox mi nga xam ne moom lañ jot a jëfandikoo ndox moom day sobewu waaye ñoom fañ ko teg xaqiqatan euh, euh, ma masala la bu xóot ngir ne euh, masala baatini la maanaam masala boo xam ne xaqiqatan baatin la gën a jege que zahir moo tax fu mu tegu mooy lan mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne nit bu jàppoo ndox yi buy tuuru buy maanaam buy raxas loxo yi wala muy raxas xar kanam wala muy gàllax ndiko wala muy sarax ndiko yooyu yëpp wala muy raxas tànk yi bàkkaar ya nekkoon ca ndox ca ca yaram wa maanaam ci partie yooya day waddaale ak ndox mi maanaam dañuy waddaale ak ndox mi kon li muy tekki mooy nit ki su jàppoo ba noppi ndox moomu mu jàppoo tey bu ma jàppoo ci siwo ma jël siwo ma def nii ndox mu tuuru ma raxas sama xar kanam bàkkaar yi maanaam mooy bàkkaar yi dañuy demaale ànd ak ndox mi ñu daal di def ci biir ndox mi ñu ne d'accord nañ ne ndox mi sobewuwul ci jëmm waaye sobewu na ci maanaam maanaam ñoom noon lañ ko jàppe maanaam sobewu na lan ci maanaam ngir lan ngir bàkkaar yi des foofa waaye bu boobaa euh, euh, loolu loolu moom moo tax ci bunt boobu bunt xaqiqa boobu waaye tontu bi li muy tekki li li moo tax buntu boobu xaqiqatan ma masala boobu masala xaqiqa la gën a jege ko masala sharia ngir ne ci sharia ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne ndox mi ba xattaa xanaf yooyu ndox mi tey sama yaram bu ma laal bu ma raxasee sama yaram ak ndox wala ma jàpp ci sama yaram ni mu tooyee noonu bu laalee samay maanaam loolu laab na te pourtant ndoxum jàpp bi la te bu ma laalee sama yére ak ndox moomu yére boobu ba tey laab na amul sobe kon dañuy gis ne maanaam maanaa xaqiqa la gën a jege loolu moo tax imam Ash-Sharani radiyallahu anhu ne man damaa laaj dama gis euh, Sayyid al-Khawwas rahimahullah mu ne ma mu ne moom moom maanaam ci al-Mizan ci téere boobu mu tuddee mu ne dama doon gis euh, bu ñuy jàpp bu ñuy bu ñu nit ñi di jàpp bu demee ci place bi nit ñuy jàppoo da daan wax nit ñi eh yow tuubal ci bàkkaaru njaaloo eh yow tuubal ci bàkkaaru wax lu dul dëgg eh yow tuubal ci bàkkaaru euh, maanaam ñàkk xormal say waajur eh yow tuubal ci bakkaaru lé maanaam ku nekk mu ne la yow tuubal ci bàkkaaru sàcc kii mu ne ko tuubal mais nan la ko doon xamee mu ne mu ne mu ne ni mu ko doon xamee moom mooy bu jàppoo nit ñi bu doon jàpp ndox mi bu doon tuuru euh, bàkkaar yi dañ daan waddaale ci biir maanaam muy gis ne ah kii bàkkaar sàngam la def maanaam ndox sàngam maanaam ndox mi waddaale na ak bàkkaar yi maanaam nga gis ne ndox mi day yoraale couleur wala day yoraale melooy bàkkaar bi nga xamante ne moom la waa ji def loolu moom moo tax mu daan xam ne kii def na bàkkaat sàngam ginnaaw gi nag mu ñaan borom bi subhaanahu wa ta'ala mu nëbbu ko loolu maanaam mu nëbbu ko ngir ne gis bu nit ñi def ciy aju te gis ayibu nit ñi ba pare sa xol mucc dafa jafe waa loolu moom moo tax mu mu doon ñaan loola kon loolu day wane euh, ne maanaam ne masala boobu masala xaqiqa la gën a jege que masala sharia euh, dégg mu ne qaala bil-isnaadil muttasil fii awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa Ali ibn Abdullah te moom mooy sëriñu imaam al-Buxaari bu mag boobu mooy Ali ibn Abdullah mooy ah, moom gën a siiwee ci Ibnul Madini rahimahullah al-Basri moom waa Basra la rahimahullahu taala dàqantalam nekkoon Abul Hasan mi ngi gën a adduna cent soixante et unième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna deux cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay jalooreem ak màggaayam jotoon nañoo wax ay mbiram rahimahullahu taala mooy ci imam al-Bukhari ne du ma tuutal kenn ci sama ci kanam sama ci du ma tuutal sama sama bopp ci kanamu kenn ba def des Ali ibn al-Madini mooy sëriñam boobu rahimahullah waaye subhaanallah euh, Ali ibn ibn al-Madini li ñuy mag màgg màgg baayam nekk woon siqa maanaam ba nga xamante ne daf doon wax ne haddathani abi wa huwa ghayru siqa sama baay nettali nañu waaye nag du ko wóor daa di wax continuer di wax subhaanallah maanaam euh, boobu nan euh, dimension maanaam euh, dépassement esprit de dépassement bu yéeme boobu loolu subhaanallah tey tey daanaka dootu ko gisati loolu lu raara raara raara maanaam ci anam goo xamante ne ànd ak maanaam nga gis ne dëgg gi daf fee nekk rek ngir yàlla dëgg gi def ne rek ak ku mën a wax ak ku mën a doon bu dee dañuy jàpp dañ koy jàpp bu dee duñ ko jàpp ñu xam ne du waruñoo jàpp wax ji rek ku ko mën a wax nag voilà moom mii nga am ne nee na bàyyam moo ko wax mais nag bu fi voilà dégg nga mu ne qaala nee na haddathana Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd moom gisoon nañ ko tamit Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf waaye kër Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu nañ ay boroomi xam-xam yu màgg lañ moom mi ngi gënoon a ci maanaam dàkkantala mooy Abu Yusuf al-Qurashi az-Zuhri euh, euh, rahimahullahu taala nga xam ne Baghdad la dëkkoon waaye cosaanam Madinatul Munawwara la woon ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mi ngi génn àdduna deux cent huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ashaabu kutubu sitta solo nañ ay euh, hadiisam mu ne qaala haddathana abi mu ne sama baay moom mooy eh, Ibrahim ibn eh, Sa'd ibn Abdur ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf eh, moom Abu Ishaq moo nekkoon dàqantalam mi ngi génn àdduna 182e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne an Salih te moom mooy ibn Kaysan al-Madani rahimahullahu ta'ala mooy Abu Muhammad mooy dàqantalam wala boog Abul Harith mu génn àdduna 130e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom itam gisoon nañ ko euh, taabi'i boobu mooy an ibn Shihab mu solo ci imam ibn Shihab moom mooy Muhammad ibn Muslim gën a siiwe ci moom ñu koy gën a siiwe ci ibn Shihab gën a siiwe tam ci az-Zuhri rahimahullahu ta'ala daqantalam nekkoon Abubakar gane àdduna 50e année génn àdduna 125e année dund soixante-quinze ans rahimahullahu rahmatan wasi'a nekk amirul mu'minina nekk siqa bu mag xaafis nga xam ne du ñu laaj ay mbiram ngir ne moom mooy moom waa euh, fuqaha moo doon noon fuqaha saba rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala nee na axbarani nettali na ma mahmud ibnu rabi' radiyallahu taala anhu nga xam ne sahaaba la woon moom ci na mi ngi génn bi bi bi bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di génn àdduna moom juróomi at la amoon comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci kitaabul ilmi ah, moom mi ngi génn àdduna juróom benneelu at ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna quatre-vingt-dix-neuvième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ah, muy Mahmud ibn Rabi' ibn Suraqa Euh, abu nu'aym wala boog abu muhammad ñoom ñaari dàkkantal yooyu amoon al ansari al xazraji al madani wa madinatu munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam annahu qaala nee na wa huwa fekk allazi mooy wa huwa te moom allazi mooy ki nga xamante ne majja euh, bu buusu na rasulullahi wala ferete na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fi waji ci xar kanamam wa huwa fekk moom xulaamun xale la xadis bu ba lu mel ni gisoon nañ ko bi ñu ci toll maanaam euh, mata mata tasihhu riwaaya baabu mata tasihhu riwaaya ah voilà buntu boobu ci kitaabul ilm gisoon nañ ko ci waaye nee na min bi irihim ci seenu teen ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci seenub teen la ko jëlee ferete ko ci ñoom maanaam bu ñu xoolee xadis bi ak xadis bi ju bi jiitu maanaam bi jiitu bi jiitu maanaam 187 bi ak bii dañuy gis ne ferete gi muy wax nga xam ne dafa ferete maanaam mooy dafa gallaxndiku ndox moomu ñu gallaxndikoo xam nga mëneef na koo tuddee ndox mu ñu gallaxndikoo waaye terewut laat na lii wane ne maanaam soppeekuwut maanaam laat na mooy mooy ne mooy maanaam mooy le fait que yenent bi sallallahu alayhi wasallam sirati ko ci noonu voilà léegi nag bu fekkente ne loolu moom moo tax nit ki suy jàpp masalan euh, amul fu mu fu mu teg ndox mi maanaam amul fu mu teg ndox mi te amul nu mu ko mën a dajalee lu dul xanaa daf koy dajalee ci gémmiñ gi bu boobaa loolu mën naa ne maanaam mooy da koy jël dajale ko ci gémmiñ gi daal di daal di koy sotti jàpp ci fuqaha u maliki yi nag rahmatullah dañuy def dañuy wax ne ba mu def bu fekkente ne nit ki dafa am jaal maanaam dafa am jaal ngir ne tufli di dañuy bari waaye maanaam loolu moom mooy bu yàggee ci gi tufli di bari bu demee ba jaxasoo tufli di yéen de telle sorte que ci ne daanaka ndox mi dootul nekk ci ndox ndoxum tuflit lay doon loola la ñu mën a wax waaye tegam soppeeku tuflit gu ndaw ndawaan gii rek loolu yàqu ko maanaam loolu moom mooy indi li nga xam ne maanaam li nga xam ne moom la ñu jotoon a wax euh, ci bi ñuy tàmbali buntu bi mu ne mu ne wa qaalate te moom mooy ibnu Zubayr ibnu al-Awwam ta'ala anhuma ibnu Khuwaylid radiyallahu Abu Abdullah mooy daxantalam moom comme niñ ko gise woon euh, génn àdduna 94 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne anil Miswar te mu jëlee ci al Miswar ibnu Mahrama ibnu Nawfal Abu Abdurrahman la daxantalam radiyallahu moom mi ngi moom saxaaba la saxaaba yu ndaw yi la tamit mi ngi gane adduna ñaareelu at ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna soixante-quatrième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom wa ghayrihi ak keneen euh, maanaam euh, moom al miswar moom nee na moom moo moo ko nettal wa ghayrihi ak keneen te moom mooy Marwan ibn al-Hakam maanaam rahimahullahu taala loolu moom la wax maanaam nga gis ne wax ji tamit dafa nekk loo xam ne dañ koo tënk imam al-Bukhari daf ko indi tënk ko ndax dina ñëw ci xadis boo xam ne dina ñëw insha moo ko Marwan ibnu mu ne yu saddiqu dañuy dëggal kullu képp kenn minhuma ci ñoom ñaar faaxe boobu ak moroomam maanaam képp kenn ci ñoom ñaar da doon dëggal moroomam ne ñoom ñaar ñëpp dañoo nettali nettali ji mu ne wa iza tawadda ne saa yu daan jàpp ñoom dañ doon wax naan lan naan iza tawadda suraan jàpp annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaadu xaw fuuti yaqtatiluuna ñu rayante euh, maanaam fii euh, baatu kaadu euh, am na maanaam loolu moom mooy li gën a bëri ci li nga xam ne moom la ñuy wax waaye ci riwaaya Abu Dharr maanaam kaanu la la la indi kaanu yaqtatiluuna maanaam kaanu mooy nekkoon nañ yaqtatiluuna doon rayante maanaam bu boobaa li muy tekk mooy ne Euh, day maanaam maanaaw xaw tuuti ñu reyante lay tekki wala boog li muy tekk muy xëccoo gi daa metti rek ñu waxe ko noonu ne dañuy reyante ci affaire bi comme bu ñu naan sa waay reyanteel ba am ba am mi maanaam tegtalewul ne da dem di rey kenn keneen di la rey wala yu mel noonu tegtalewul ne da ngay xeex ak kenn waaye xeexal de xeexal ba jot ci affaire bi xam nga loolu tekkiwul na voilà waxin la moo tax euh, mu ne te loolu day wane ni majaaz am na ci làkku arab te lii da koy wane ah majaas am na ci làqu arab te euh, dégg nga mu ne kon ala wudu'ihi ci ak ndoxum njàppam dégg nga maanaam ñoom dañ daan xee dañ daan xëccoo di euh, rayante di ah ci ndoxu njàpp yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama maanaam loolu tamit day wane maanaam ndoxum njàpp yenente bi sallallahu alayhi dañ ci doon barkeelu di ci jariñoo comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee léegi euh, kon li loolu bu ñu ko gis buñ ko xoolee dañuy gis ne kon waa ndoxum njàpp bu dee yenente bi sallallahu alayhi wasallam da daan ci daan jàppoo da daan jàppoo ndox moo ma def ñu mën koo jël di ko jëfandikoo loolu day wane ne ndox mi bu fekkente ne dafa am soppeeku gu ndaw wala boog mu am lu mu laal wala yu mel noonu loolu ngir ne yenente bi sallallahu comme ni ñu ko xamee woon moom dafa amoon xet gu nekkoon ci moom goo xamante ne xetu misk la wala moo ko da moo dàqoon misk la ñuy wax te loolu moo taxoon maanaam bu bu ci jàppoo loola dana bàyyi dana am xet gu mu bàyyi ci ndox mooma te kon soppeeku gu ndaw googu loolu wàññiwut dara loolu la imaam al-Bukhari rahimahullahu taala nam ma di wax ni avir ne nit ki maanaam maa ul mustaamal ndox mu ñu jëfandikoo loolu du ndox moo xamante ne bu sobewu la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leeralee léegi walillahi alhamdu wal minna hadith bi imaam al-Bukhari rahimahullahu taala comme ñu ko gise woon moom mooy hadith euh, sayyidina Mahmoud ibn Rabi' radiyallahu anhu imam al-Bukhari indi woon na ko hadith numéro 77 indi na ko fii dana ko indiwaat beneen yoon mooy hadith numéro 6354 al imam ibn Maaja rahimahullah indi na ko hadith numéro 660 rahmatullahi al jami' kon ci waa kutubu sitta hadith bi imam al-Bukhari ak imam ibn Maaja rek ñoom ñoo ko solo d'ailleurs al jamaa ñëpp imam al-Bukhari ak imam ibn Maaja rek ñoo ko solo alal jamii mu ne baabun euh, fii baatu baabun euh, ci riwaayat al mustamli rek la ñëwee wala waaye ñi ci def ñëpp indiwuñ indiwuñ ko nii mu ne baabun dégg nga buntu waxoon nañ ne la nag imaam al buxaari rahimahullah saa yu waxee ne baabun daal di koy dugal ci beneen euh, ci digg biir buntu te waxul dara mooy ne am na rapport bu buntu boobu bu mbir mi am ak ak. bunt bi ci def ak li ci def moom mooy fii dafay leeral li lii tax ñee daan def loolu yëpp maanaam nii ñu doon doxale ana lan moo ko waral loolu lay leeral moo tax mu indi bunt bi rahimahullahu taala ngir lëkkaloo gi mu lëkkaloo ak lii moo tax xadis bi mu ci indi euh, benn xadis bi la ci indi mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Abdurrahman ibn Yunus te moom mooy Abdurrahman ibn Yunus ibn Hashim ar-Rumi maanaam Abu Muslim la tudd ah, Abu Muslim mooy dàqatam Abu Muslim al-Mustamli al-Baghdadi ah, rahimahullahu taala ngir ne maanaam ah, moom ruum la ci cosaan maanaam cosaan byzantin moom Mustamli dañ ko wax al-Mustamli ngir ne moom moo daan jottali waxoon nañ Mustamli li ji ah waa ji mooy bu njóob gaa yi bare ah am waa ji kooku nag moom loolu la daan def moo ko daan defal ku mel ni Sufyan ibnu Uyayna ak Yazid ibnu Harun ak ñeneen rahmatullah al jami ci borom xam-xamu hadith yi moom loolu da da daan def lool moo tax nag ñu daan ko wax al mustamli da ko maroon maanaam kàddoom daf daan jóg kaw nga xamante ne bu taxawee fee fële la daan taxaw bu imam bi de wax hadith bi moom muy jottali waaye baatam da daan jëm ci kaw da daan sori moo tax ñu koy wax al mustamli ndax da ko daan def. Ah, waaye ki mu daan gën a àndal mooy Sufyan ibn Uyayna waaye daan na ànd ak ñeneen tamit rahmatullahi ku mel ni Yazid Harun ak ñeneen rahmatullahi alal jamii moom mi ngi génn àdduna euh, moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rek moo solo ci moom ci ashaabu kutubu sitta moom imam al-Bukhari rek moo solo ci moom ci hadisam ni mu ne qaala nee na haddathana Hatim ibn Isma'il te mooy almadani rahimahullahu taala abu ismail mooy daakantaram ibnu ismail la waaye abu ismail la rahimahullahu taala euh, abu ismail alxaarisi alkuufi moom waa kuufa la woon mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay yenente sallallahu alayhi wa sallam moom aljamaa soloo nañ mom moom maanaam waa ashaabu kutubu sitta ñu ñëpp soloo nañ ci moom anil jaad te moom mooy euh, euh, aljaad ibnu abdurrahman ibnu awf Euh, muy Abu Yazid al-Madani rahimahullahu ta'ala al-Kindi maanaam euh, moom rahimahullahu ta'ala rahmatan euh, wasi'a mi ngi bokkoon ci taabi'ina yi rahimahullahu ta'ala moom nag moom ñëpp solo nañ ci moom ba mu def Ibn Maaja lu yéeme la càllale gi lu tax parce que sër euh, moom taalibeem taalibeem bi soloo ci moom ñëpp soloo nañ ci moom waaye moom imam Ibn Maaja solowul ci moom maanaam solowul ay xadiisam voilà rahimahullahu taala mu ne an as-Sa'ib ibn Yazid mooy saxaabi boobu radiyallahu taala anhu Abu Abdullah al-Kufi al-Kindi rahimahullahu taala moom waa la rahmatullahi alayhi ni ki noonu euh, nekkoon na tamit madinatu munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam nekk euh, sahaaba euh, radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn àdduna quatre-vingt-onzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ndax ci sahaaba yi ndaw yi la bokkoon radiyallahu ta'ala moom nee na yaqulu nee zahabat demoon na bi ànd ak man maanaam yóbbu na ma xaalat sama tànta ila nabi jëm ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon nee na tantam moo àndoon ak moom bu yóbbu ko ci yonent bi sallallahu wa sallam fa qaalat mu ne ko ya rasulallah en ndawal yàlla li maanaam lii tam dañ ci jàngee ne mag ñi war nañuy ànd ak ñi nga xamante ne ñooy seen doom yi ak seen xale yi ah di leen yóbbu ci nit ñu baax ñi ak nit ñu sell ñi di leen sàkkul ak njariñ gu baree bari maanaam ñuy fekkee itam jotaayoo xam-xam yi di fekkee di jotaayoo ak nitu yàlla yi ngir njariñ gu mag gi nga xamante ne moom moo am ci ñoom mu ne ne yaa rasulallah mu ne ko eh yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam inna ibnata ukhti naka sama doomas mbokk si wajaun dafa feebar dafa am métit ah daa feebar mu ne fa masaha mu masa ra'si sama bopp yeneen nee na masa sama bopp daa di maanaam daa di raay sama bopp nee na waddaa mu daa di ñaan lii ñeel ma bil barakati ci barke maanaam daa di may ñaanal barke loolu tamit Euh, kon dañ ci jàngee ne xale yi tamit maanaam masaa bopp xale yi raay ko loola dafa bokk ci jikko yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu tamit moom moo tax doo gis maanaam xale yi sooy xool subhaanallah ñi nga xamante ne ñoom la ñuy gën di fàttaliku bu ñu màggee mooy ñi nga xamante ne ñoo daan am ay wane ni yërma am yërmande ci ñoom ak mbaax goo xamante ne dañ ko daan amee ci ñoom waaye du ñu rek ñoo xamante ne dañ leen daan gëdd toppal toogal fii jàpp rek déedéet waaye dañ ñëw di leen raay seen bopp di leen taf seen bopp di leen fóon ak yu noon loolu dafa bokk ci jikko yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu tamit maanaam dañ koy jàngi ci suñu hadith bi waaye beneen bi ci des moom mooy ñaanal gi ñuy war di ñaanal xale yi tamit loolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ne dañ koy jàngee ci suñu hadith bi ndax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal na leen barke te yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam amul benn doomu saxaaba radiyallahu anhu sahaaba yi ku ci daan gane àdduna rek da doom balaa dara balaa hatta mu naan dara dugg ci gémmiñ gi dañ ko daan indil yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu ko defee euh, mu matt mu jël euh, tàndar mu yëy ko après mu teg ko ci seen làmmiñ ñu macc ko maanaam loolu ngir le euh, jëm lu bokk ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam dugg ci biiram subhaanallah la ilaha illa moo tax moo tax kenn mënu mel ni ñoom radiyallahu anhum Euh, dégg nga kon mu ne summa toq nag wat tawadda'a nee na mu daal di jàpp dégg nga yeneen bi sa alayhi ma daal di jàpp nee na fa sharibtu ma daal di naan min wudu'i ci ndoxum jàppam gi ngir ne barke bu rëy ci nekk loolu moom moo tax yéen moo tax sahaaba yi radiyallahu anhum daan xeex daan daan xëccoo bu doon yeneen bi sa alayhi wasallam daan jàpp ñu daan xëccoo ndoxum jàpp mi ngir barke bi ci nekk te loolu waxoon nañ la ko waxuma la sax nit ku seet la nitu yàlla waaye jëmmin yow ci sa jëmmi bopp boo booy naan ci sa ndox mi nga ba mi nga jàppoo ndox moomam maanaam mu des nga nga naan ca loolu rek daf lay indil barke maanaam ngir ne njàpp ci jëmmi boppam moo am leer gu mag boo xam ne moo ca nekk te bokk na ci li muy indi comme ni ñu ko waxee woon léegi mooy day maye njub loolu tamit bokk na ci mun a summa topp xumtu ma daal di taxaw xal xalfa zahrihi ca gannaaw maanaam ci ginnaawam fa nazartu nee na maanaam zahr mooy digg ginnaaw maanaam ma ma ma taxaw ci digg ci gannaaw maanaam ci digg ginnaaw nee na fa nazartu ma daal di xool ilaa xaatamin nubuwwa allah allah xaatamin nubuwwa mooy tampon bi mooy sóo bi ah fii la fii la ko amoon fii euh, ci ci ci ci ci falanke bi fii mooy omoplate bi ci wetu xol bi foofu la ko amee voilà tampon la bu garaw sax voilà bokk na ci mandar ci ci ci euh, mandargay tampon boobu mooy képp ku ko gis borom bi subhaanahu wa ta'ala defal na la texe texe goo xam ne dootul dogati ba noppi boo ko boo ko gisee tampon bi soo gisee am na nag lu bari yu bari yu ñuy wane ay kayit yu ñuy wane naan xaatamu nubuwa lii la loolu du xaatamu nubuwa de xaatamu nubuwa du du noon lañ koy xamee de maanaam du noonu lañ koy gisee tamit loolu mérite noonu waaw ndax yenent bi sallallahu alayhi wasallam ko am muy tampon boobu nga xamante ne mooy wane ne moom moo tëj yenent yi alayhim salaatu wassalaam euh, benn voilà boo xam ne bi mu génne àdduna tampon bi dafa dem mais tampon boobu boo ko xësee ba gis moom sa affaire baax na ba faw te doo den di yëg ci yàlla ba faw waaye nag euh, loolu du du du ñëpp ñoo koy gis voilà yàlla nañ ko yàlla wan waaw mais euh, moo tax <laughs> euh, ala kulli haal min li nga xam ne moom mat naa leeral mooy kii googu ñuy wane nan mooy kii bi bo du moom lool du moom lool du lool voilà dégg nga neen dégg nga moo tax nee na ma gis ko bay na kati fay bu nekk ci diggante ñaari mbaggam yi maanaam ci diggante waa ñaari mbaggam waaye ci wàllu càmmoñ gi la nekkee comme ni ñu ko waxee maanaam diggante ñaari mbagg yi la ne waaye ci wàllu càmmoñ gi la nekkee gën a wàcc fi wetu xol bi dégg nga nee na euh, nee na misla mi ngi mel ni zirral xajala euh, mi ngi mel ni euh, mooy mooy comme bouton comme nee naan bouton noonu noonu la xaw waaye dañuy wax tamit zirral xajala al xajala moom mooy dañuy wax tamit ni moom mooy pitax maanaam kon bu boobaa zirr ba nen lay nurul nen lay teg maanaam loolu moom moo tax ñi ko melale dañ koo melale ñenn ñi dañ koo melale comme genre ko fay ñenn ñi melale ko comme nen nenu nenu nenu pitax ñenn ñi melale ko comme ab bouton waaye kenn ku ci nekk da nga koo melale ci anam maanaam ngir ni xam ngeen yooyu yëpp dañoo xaw a jege wantoo dañoo xaw a jege wantoo waaye euh, noonu la mel noonu la tegoo ni apposé wu nekk benn suuf apposé wu digg ji sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah noonu ni mu amee temp boobu noonu la amee tampon ci xol bi tamit sallallahu alayhi wasallam moom tamit ñaar yooyu moo tax ñaar yooyu ay xeeti la yu mag a a mag yoo xamante ne euh, euh, ku wan wan na la lu rëy rëy rëy euh, dégg nga kon léegi kon ñu gis ne fii li tax mu indi bu hadis bi dañu gis ne mooy day wane ni maanaam barke bi ñu xam nga fii am fii nii mooy ja naan gi mu naan ci ndoxam njàpp bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mooy barkeelu boobu ak it ne loola kon sobewut dégg nga te maanaam su du ne ndox mi dañ koo jëfandikoo rek kon day daal di sobewu loolu moom moo tax mu daal di koy indi fii te it leeralaale ak li nga xam ne moom mooy li jiitu moom maanaam leeralaale maanaam lii nga xamante ne moom moo ci nekk ci barke ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam barke gi nga xamante ne moom moo nekk ci ñun sell ñi radiyallahu ta'ala anhum hadith bi imam al-Bukhari indi war